tey ñu war gis chapitre bi comme niñ ko waxe woon muy deux cent dix-huit ñaar téeméer ak fukk juróom ñett mu ne baabu buntu al tabe wa fi'lil xayraati wa fi'lil ma'ruufi ak jëf njekk wal iksaari ak baril min al xayri ci jëfi yiw yi fii shahri ramadana ci weer wi nga xam ne mooy weeru koor gi ñu jeexaloon wa ziyaada ak tamit gina yokk min daalika la nga doon def ci yeneen weer yi nga yokk ko ci ramadan waaye li ngay def ci ramadan nga ci d'une koo yokk nag fi la ashril awaaxir yi min hi ca fukk ya nga xamante ne ñooy fukk yu mujj yi ca weer woowee di weeru ramadan noonu kon laal imaamu euh, an-Nawawi rahimahullah di tuddee buntu bi muy bunt boo xam ne bu ama am solo la eh, am na lu ci njàlloon nag ci chapitre deux cent quatorze baabu fadli qiyaami laylatil qadri wa bayaani arja layaaliha voilà loolu am na luñ ci waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax naan eh, faman kaana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awaaxir képp kuy dàkk laylatul qadri na ko gën a dàkk comme ya dëppoo ci fukk juróom ñaar yu mujj yi ginnaaw gi mu ne leen taxarraw laylatul qadri fil ashril awaaxir min ramadan foofu euh, taxawoon nañ ci wàllu yii nii bunt boobu jege naag bunt bii nga xam ne moom la al imaamu an-Nawawi rahimahullah daal di indi fii kon bunt bii day wax ci tabe nit ki woogu ko sariya di woo jëme ci gën a yokk redoubler d'effort loolu la waxul rek yow bu koor gi ñëwee melal nii bu koor gi jeexee baal déedéet mooy comme que koor dafa nekk weer woo xam ne li ci borom bi di wàcce ci ay nafaxaatam wàccewu ko ci yeneen weer yi ndax la ko waral mooy weer la woo xam ne mooy dul fadaa'il weeru ngëneel yaa ngoog shahru ramadan alladhi shahru ramadan bi nga xamante ne ci la borom bi wàcc alqur'an allah waaw nga xam ne ci la wàcc alqur'an loolu mooy ngëneel bu mag gàngoo ko moo tax moom la ko wàccee muy inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka wàcce nañ ko ci guddi gu barkeel te guddi googu ci laylatul qadri ci ramadan la amee woon walillahi alhamdu wal minna kon mooy boo tabe woon ca biti ginal cee yokku la nga doon def la nga doon jëf ci lu yiw ak jëfu njekk yu yokku ko ci ramadan waaye rawatina nag ci fukk yu mujj yi ndax foofee fa la mbir yi gënatee nekk waaw wala al axiratu xayrul laka min al dëgg dëgg sa mbiru yu mujj moo gën yu njëkk yi kon al imam noonu la tudde bunt bi léegi nag muy ñëw di du indi ñu fi ñaari xadiis kese xadiis bu njëkk bi gisuñu ko woon bu mujj bi lañ gisoon muy mille deux cent vingt-deux mu ne an ibni abbasin radiyallahu anhuma annahu qaal kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ajwada annaas wa kaana ajwada maa yakuunu fi ramadaana hiina yalqaahu jibril wa kaana jibrilu alayhi salaam yalqaahu fi kulli laylatin min ramadaana fa yudaarisuhu alqur'aan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير أجود بالخير من الريح المرسلة muttafaqun alayhi kon al imaam hadis bii la njëkkandi mu ne waa ani mu ne an ibni Abbaas it mu ngi jële ci doomi Abbaas ji radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa Allah waaw mu ne moom nekkoon na moom jëlee nañ ci moom muy Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qaala nee na kaana nekkoon na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaw ajji moo gënoon a ci nit ñi moo gënoon tabe ci nit ñi waaw ay waamee xéewalam moo gënoon yaatu ci mbindeefu yàlla yépp moo ci gënoon yaatu le allahu akbar mu ne wakaanate nekkoon na ajwada ma yakun ni mu doon gën a nag tar fi mu nga xam ne fa la doon gën a manifesté woon ak tabeem googee fi mu doon gën a gën a dayo maa yakunu lam doon nekk mooy fii ramadan waaw ci li nga xamante ne mooy weeru koor waaw xiina jamono ja nga xam ne yalqaahu lay dajeeg moom jibril muy Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam bu dajeek moom pour la mu ne wa kaana Jibrilu te Seydina Jibril ne woon alayhi salaam yalqaahu doon dajeek moom fii kulli layla min Ramadan ci guddi gu nekk ci Ramadan da doon dajeek moom fa yudaarisuhu al-Qur'aan muy jànganteek moom li nga xam ne mooy al-Qur'aan mu ne fa la Rasulullah mu ne ci ay yàlla li sallallahu alayhi wa xiina yalqaahu jibril jamono ji nga xamante ni la ko seydinaa jibril li dajeek moom ajju watu moo gën a tabe bil xayri ci yiw min ar-rihil mursala ci ngelaw li ñu sànni waaw gis nga ngelaw ni muy def nga xam ne njariñam yépp lay daj te du sélectionné kooku rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam moo ko raw allahu akbar mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imam al Bukhari na ko noon imam Muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom dongo ko solo ñu ne di déedéet seen séri jiitu woon na leen ci muy al imam Ahmad ibn Muhammad ak beneen Ahmad bi tamit solo na ko ci waa ashaabu sunan muy Ahmad ibn euh, euh, euh, tax bi ñëwul imam an-Nasa'i Ahmad ibn Shu'ayb wala <laughs> Abu Abdirrahman an-Nasawi an-Nasa'i rahmatullah alayhi al imam al-Bukhari ni na ko ci bërëb yu bari fi mu ko njëkk indi mooy baabu kayfa kaana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam am na ko ci kitaabu sawm baabu ajwan ma kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yakunu fi ramadan ak bad'ul xalqi baabu dhikril malaa'ika ak kitaabul manaaqib baabu sifatin nabi sallallahu alayhi wa sallam ak kitaabu fadaa'ilil qur'aan baabu kaana jibrilu ah, ya'rudu al-qur'aan ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam léegi buñ jëlee bi mu njëkk indi ah, muy ci kitaabu kitaabu kayfa kaana bad'ul xalqi bad'ul wahyi mu ne haddathana Abdaan mu ne nettali nañu Abdaan di Abdallah ibn Usmaan ibn Jabala ibn Abi Rawaad Abu Abdirrahmaan al-Azdiyu mawlaahum al-Atakiyu al-Marwaziyu génn àddina la deux cent vingt am na wuute rahmatullahi alayhi qaala Abdallah ibn Jabala moom lañ naan Abdaan dañ ko contracté Abdaan qaala mu ne axbarana Abdullah moom nag bu ne Abdullah la jële mooy al-Marwazi mooy Abdallah ibn al-Mubaarak ibn Waadih al-Hanzali at-Tamimi mawlaahum Abu Abdirrahmaan al-Marwazi al-Khuraasaani nga xamante ne moom jamaat fiihi xisaalul xayri comme l'imam al-Haafiz wax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 mu indi la beneen càllale ba ñëwaat ba côté bi mu ne waaw wala mu indi la beneen wa haddathana Bishr ibn Muhammad mu ne te nettal na suñu beneen sëriñ di Bishr ibn Muhammad di al-Marwazi moom it al Abu Muhammad as-Sikhtiyani yu rahimahullah génn àddina la deux cent vingt-quatre rahmatullahi alayhi qala akhbarana mu ne xabaar nañu Abdallah ñëwaat na mooy eh, ibn al-Mubarak ibn Wadih al-Hanzali min gis sànq bi ko abdaan jële qaala axbarana Yunus muy même ibn Abi Najjaad ah, ibn Yazid ibn Abi Najjaad mu ne nag suuf ko foofu dane wa Ma'marun ak Ma'mar muy ibn Rashid al-Haddaani Abu Urwa al-Basri rahimahullah as-San'aani al-Yamaani as-San'aani rahimahullah génn àddina la 150 rahmatullahi alayhi ah. wa Ma'marun wa waladul Mubaraki wa Ma'marun wa waladul Mubaraki voilà mooy Ma'mar moo am na wuute nag ci est-ce que cent cinquante mooy li gën a siiw mais am na ñu ne cent cinquante deux ñu ne cent cinquante trois ñu ne cent cinquante quatre wallahu a'lam mu ne ñoom ñaar ñëpp Yunus ak Ma'mar ani Zuhri yi gis nañ ko sànq ndax wax lu mel ni xadiis ñoom Abdaan bële qaala mu ne axbarani léegi az-Zuhri ne axbarani xabaare na ma Ubaydullah ibn Abdillah mu ne xabaarana Ubaydillah ibn Abdillah di Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud al-Hudhali wa Abu Abdillah al-Madani fonkal la woon thiqatun faqihul sabt wax nañu mbiram jamono yële génn àddina la 94 am nay wuute tamit rahmatullah alayhi an Ibn Abbas mi jël ci sëriñam ni Abdallah ibn ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi al-Hashimi Abul Abbas yi ah, gane àddina ca ki nga xamante ne mooy fa embargo ba amoon jamono jooju ba waa Quraysh embargo yore saa saam ak waa banu ah, ah, Hashim te Abu Talib newoon fa ak sayyidatu Khadija radiyallahu anha foofee ca Cheikh bu Abu Talib foofule fële gane àddina moom Seydina wa Mawlana hmm. ibn Abbas radiyallahu anhu wa ardaahuma génn àddina la 68 loolu mooy li gën a siiw fële ca Taif rahmatullah alayhi bokk ci al abadila al arbaa ñeenti Abdallah yi nga xam ne ñoo doon seen jam sëriñu jamono moo Abdallah ibn Abbas Abdallah ibn Umar Abdallah ibn Amr ak Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum kon an ibni abbas radiyallahu anhu annahu qaal kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ajwada an-naas ajwada an-naas wa kaana ajwadu maa yakuunu fi ramadaan hiina yalqaahu jibriil wa kaana yalqaahu fi kulli laylatin min ramadaan fayudaarisuhu al-qur'aan fala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ajwadu bil khayri mina ar-riihil mursala kaana al-imaamu muslim benn bërëb rek la ko di kitaabul fadaa'il baabu baabun kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam ajwada nnaas bil xayri mina riihil mursala al imaamu muslim mu ne haddasanaa Mansuur ibn Abi Muzaahim mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Mansuur ibn Abi Muzaahim Bashiir at-Turkiyu al-Baghdaadiyu al-Azdiyu mawlaahum al-kaatibu génn àddina la 235 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Ibraahiim mu ne ya'ni ibn Sa'd mu ne kii nettama Ibrahim mu ne dañ ci jël waa Ibn Saad di sëtu Ibn Abdurrahman Ibn Awf mu Ibrahim Ibn Saad Ibn Ibrahim Ibn Abdurrahman gis nañ ko jotaay ba la ñu génne Ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri Abu Ishaq al-Madani waaye al-Baghdadi génn àddina la 183 am na ay wuute tamit yu ci am rahmatullah alayhi Zuhri gis nañ ko sànq ha Imam Muslim gis na mu ne ha taxawal ma di la beneen càllale ma ca wa haddathani te nekk la man dong Abu Imran Muhammad ibn Ja'far ibn Ziyad sama beneen sëriñ Abu Imran tuddoon Muhammad ibn Ja'far ibn Ziyad ibn Abi Hashim al-Warkani al-Khurasaniyu al-Baghdadiyu génn àddina la 228 rahmatullahi alayhi wal-lafdu lahu mu ne kaddu yi ma indi fii nag moom la ñu mu ne akhbarana Ibrahim mooy bële Ibn Sa'd <coughs> rahmatullahi alayhi an Ibn Shihab gis nañ ko an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud gis nañ ko sànq an Ibn Abbas radiyallahu anhum gis nañ ko sànq annahu qaala kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ajwada an-naas bil khayr wa kaana ajwada ma yakunu fi shahri ramadan moom Riyad bi kaddu imaamul Bukhari yi ñu jógee sànq leen mu ne inna Jibrila alayhi salaam kaana yalqaahu fi kulli sanatin fi ramadan yansalixa fa ya'ridu waaw hatta yansalix voilà ba ni mooy dañu suy naa ji doon dajeeg moom ci ramadan bu nekk hatta yansalixa ba ni ramadan bi jeexee lépp fa ya'ridu alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alquran yoneen sallallahu alayhi wa sallam gaaral ko li jot a wàcc lépp ci alquran fa ida laqiyahu mu ne cey bu ma soona dajeek Seydina Jibril alayhi salatu wasalam kaana nekkoon na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ajwada moo ginoon a tabe ginoon a tabe bil xayri ci min ar-rihil mursala te li nga xam ne mooy ngelaw bi nga xamante ne ni danu koo sànni kon nii la ko al imaamu Muslim Abul Husayni rahmatullahi alayhi daal di indee kon lii mooy njàngat bu njëkk muy taxrib bi naka la ko imaam yi indee imaamul Bukhari nag eh, comme liñ la wax eh, ne moom comme que cinq bërëb la ko indi mooy bul yaakaar ne kon wax nañ la kàddu yu ko indee ah rahmatullahi ala jamii voilà bi gën a niroog bi ñu nekk nii mooy kitaabul manaqib baabu sifati nabi sallallahu alayhi foofu mooy bii teg teg teg teg. voilà fala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam boobu la kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam ajwara an-nas voilà wa kaana ajwara an-nas wa ajwaru ma yakunu fi ramadan hina yalqaahu jibril wa kaana jibril alayhi salam yalqaahu fi kulli layla fi ramadan fa yudarrisuhu al-quran fala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwadu bil khayri min ar-rihil mursala kon mu ngi noonu kon léegi nag mu des deuxième jàngat bi ana ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi ñu nekk léegi lëkkaale ak suñu bunt bi bunt bii di wax baabul juudi buntu tabe ak jëfi jëf yiw ak baril ko mooy dafa leer Mawlana Ibnu Abbaas dañ wax loo xam ne yeneen saa saam noonu la saxe woon kaana allati alladi yadullu ala dawaami wal istimraar yi nga xam ne day wone ne da saxoon ba pare doon ci wëy moom bi nga xamante ne mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne ajwada naas naka jekk moom ma sa euh, euh, tabe mbooleem nit ñi bu nee nit ñi nag mooy ñeneen ñeneen mbindeefu ndax ñoo gën a màgg ci mbindeefu nit yàlla yi waaw ñoom malaaka yi bu nee nit ñi jeex na mooy nag lu may mbindeef yépp waaw te nag naka jekk waaye fi mu doon dina tabee mooy ramadaan waaw kon loolu ñu ci xam ne kon nit ki lépp loo nee woon ci tabe ak mbaax boo doon joxe dërëm en dehors de Ramadan bu Ramadan ñëwee joxeel au minimum dërëm ak xaaj wala lu ko ëpp waaw mais bul yem ca dërëm ba waaw lépp loo doon def ci yii ci wax ci dox mbokk ci ci jàng eh, ay masala nangam ak nangam bu mu ñëw nga daal di nekk koo xam ne yow da ngay reculer waaye da war a gën a redoubler d'effort comme li ñu waxoon bi ñuy ubbi sànq ndax loolee waa mais xéewalu borom bi nga xam ne. li mu def ci weer woowu defu ko ci beneen weer voilà yeneen saa bi nga xam ne neen mooy suñu yor royukaay di nii la doon def waaw kon nag di wane ne kon ak tabe ci Ramadan weeru tabe la weeru di bari looy looy looy looy def ngir yàlla waa nag ngir ay nit ñi di la tudd ah. waaw <laughs> waaw ay mooy service du cœur yi ci Ramadan bi ay yi ndogo yooyu berbel yu baax c'est une très bonne chose waaye def ko li wajhi rabbikal karim waaw def ko ngir sa li nga xam ne mooy sa borom bi nga xam ne mooy bi mag waaw yéen daal euh, euh, euh, en dehors de Ramadan ay ay ay ay ay ay cinq cinq cents repas ngeen doon joxe par jour Ramadan mi ñëw ngeen di joxe mille repas wala <laughs> wala sept cents voilà <laughs> voilà loolu lu am am solo waaw. wa kaana ajwada maa fi ramadan waaw waaye xiina yalqaahu jibril waaw loolu day wane côté bi nga xam ne tamit fa la doon gën feeñe mooy côté xam-xam bi côté alquran bi jamono si naa Jibril di dajeeg moom nga xam ne da doon dajeeg moom fii kulli laylatin min ramadan guddi gu nekk benn lu du ci tëbal ci ramadan fa yudaarisuhu alquran ñuy jàngalante di réviser wante alquran waaw Allahu akbar mu ne nag mu répété waat ko ndax am fara rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwadu bil xayri min ar-rihil mursala waaw eh, ajwadoog ajwada kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nas waaw ajwada an-nas lool ajwada xabar la xabaru kaana kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy ismu kaana ajwada xabar ah kon mu ngi noonee hmm? kon loolu lu am am solo la mooy ki leen ginoon a tabe ginoon leen a bari ay waamee xéewal waaw bokk ci eh, qualité yi nga xam ne yu ñu sant la yu ñu tudd yu ñu yu ñu gërëmu waaw waaw Euh, al imaam at-Tirmidhi parce que calce bu am am solo la comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar wax bi muy saraa xadis bi ci xadis numéro six ci euh, euh, Riyad ci kii bi Fathul Bari rahimahullahu ta'ala mu ne al imaam at-Tirmidhi rahimahullah dafa solo ci xadis boo xamante ne nii nag. bu Seydina Saad ibn Abi Waqqas mu ne rahimahullah wa radiya anhu inna allaha jawaadun yuhibbul jawd yuhibbul juud mu ne borom bi mu ne yeneen saa sam dane borom bi daa tabe lool daa bëggu ak tabe waaw mu ne ñëw na tamit ci hadith Seydina Anas bi nga xam ne yëkkati na ko mu ne ana ajwadu waladi Adam yeneen saa salaam ne ah te liy wane sànq li ñu waxoon ne lëkkaale bi mu am xiina yalqaahu jibril mooy tabe ga fa mu gën a mooy ci wàllu xam-xam bi waaw xam nga saa sànq du masula deñ di dottil jaam yi li ko yàlla xamal te bëgg mu xamal ko jaam yi waaw moo tax nit ñi lañuy ñëw di ko laaj mu tontu ñu laajaat ko mu tontu ñu laajaat te dem ne eh, eh, doy na ko waaw waaw <laughs> waaw Ramadan nag moo rawoon moo tax mu ne hadith eh, boobu mu ne xadis walahu fi xadisi anas xadis sayna anas boo xam ne rafaahu tamit mooy imaamu tirmidi rahimahullah mu ne neen saa salam ne ana ajwadu waladi aadam man maa gën a tabe ci doomi aadama yi alayhi salatu wassalam wa ajwaduhum ba'di ki gën a tabe sama gannaaw nag rajulun alima ilman fa nashara ilma gis nga <laughs> ki gën a tabe sama gannaaw mooy góor gi nga xam ne boroom bi da koo xamal xam-xam da koo may xam-xam mu xam ko takk ko te yàlla tax fa nashara ilma mu tasaare wasaare xam-xam waaw xam-xam du lu ñuy rënk ci ay waxandeeg ay kiiwag ay cassette ak ah, ay ay ay CD ay ay MP3 ak ah, ay disque ah, ay fichier gu ko gaay soxlaa nga leen di naye di leen mosal par ndànk kooku day wane ne kooku loolu du ko jariñ tous waaw wala yor ay téere yoo xamante ni nit ñi soxla ko yow de toute façon defoo ci li war nga leen koy nayeeg luñ ñëwee kanaan leen liir leen après delloo léegi nii du jox kenn te sax ñoo xam ne parce que am na ñoo xam ne bu dee dañ leen di aal du ñu delloo waaw ñooñu moom wax nga dëgg waaye du loolu ah waa ji rënk xam-xam rek wala naan lii am naa ko waaw boobu am naa ko téer waaw mais léegi walilah alhamdu wal minna borom bi moom yombal na waaw <laughs> yombal na gars yi mënuñu fi rënk loo amul waaw daanaka lu ñu rënk léeg-léeg sax léeg-léeg sax ñoom yenn yoo xamante ne dañ naan seen maama ko bindoon wala loolu ñu koy rënk waaw yor ko di ko rënk amuñu ci benn kii eh, de toute façon yow yàlla soit mu gindi la nga am loolu may la loolu wala sax mu wan na yow wan na la loo xam ne téere boobu boo ko gisee da nga naan mais lii yokkuma dara waaw <laughs> lii yokkuma dara li am lii xamoon naa ko bu yàgg waaw wala xamoon naa ko feneen waaw wala nga borom bi may la lu raw waaw moom nag mu nekk fa di glorifier maamam waaw <laughs> te maamam bindu ko woon ngir ñu koy rënk wal iyaazu billah moo tax mu ne ki nga xam ne moo gën a tabe sama gannaaw nag mooy nit ki nga xamante ne dafa am xam-xam ba pare daal di wasaare xam-xamam waaw waaw wa ak góor goo xam ne jaada bi nafsihi fi sabilillah moom bakkanam la joxe ci toolu xare toolu yàlla waaw mu ne wa wa fi sanadihi maqaal mu ne waaye sanadam am na wax mooy am na faiblesse la bëgg a wax kon te euh, euh, Seydina Anas radiyallahu anhu doon na wax euh, xadis boobu nekk saxiix yi di wane leen saa salaam ak tabeem bi nga xam ne ci la doon wax ne mooy guddi googu la rek <laughs> wa kaana ashja'a an-naas ah? mu ne kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ahsana an-naas wa kaana ajwada an-naas wa kaana ashja'a an-naas wa laqad fazi'a ahlul madiina dhaata layla voilà mooy xadis bu siiw boobu rek. waaw naan yeneen saa salaam de nekkoon na ahsana naas moo gënoon a rafet ci nit ñi wa kaana ajwada naas moo nit mu ngoog <laughs> wa kaana moom moo gën a na jàmbaare ci nit ñi waaw ci la waa ba mu la doon nettal ne waa Medina benn bés benn guddi boo xam ne dañoo dégg benn wax yow benn bur bur ba ñëpp yeewu way gaa yi niñ def ba ñu yeewoo saxaaba yi dañ doon dañuy doon xaarante ngir ñu bari ngir mën a dem fa fa ñu déggee <laughs> dugg di sawaay xool yi lan moo xew bi ñu dajaloowee jàmbaar yi dajaloo ba taxaw ci buntu Medina bi xaar léegi nga ñu war a toog départ dem xooli ñu gis yeneen saa saa jóge fa affaire ba amoon quoi ca bruit ba gaa yi xool mu ngi gàccoo benn <laughs> benn benn benn benn jaasi ci ci ci ci ci baat bi yéegoon benn fasu Seydina Abu Talha bàyyi jiitle Seydina Anas naan leen lam turaawu bu leen ab dara lu ngeen di ragal <laughs> waaw ba pare mu ne ci wàllu fas wi ah, wajadnaahu bahra wala mu ne innahu la bahra ah. <laughs> waaw mu ne ah fas wi de fekk nañ ko muy géej tellement ni mu gaayo waaw waaw yeneen saa salaam dafa ba déggee dël ji rek ca la yàpp war fas wa rek daal di yéeg kay daal di daw foofale dem foofale <laughs> waaw ku yaatu daw la waaw nag mu ngi noonee <clears throat> loolu kon loolu liñ ci soxla woon mooy lim ne wa kaana ashja an-naas waaw yonent bay sa no aj wa kaana ajwad moo gënoon tabe ci nit ñi moom alayhi salaatu wassalaam kon lii lépp di wane li nga xam ne mooy quand même euh, mu nekk benn qualité bu màgg màgg màgg boo xam ne yonent way saa saa moo ko gën ràngoo ci mbindeefu yàlla yi ah, loolu lu ama am solo la quoi hmm? léegi nag wa kaana ajwadu man na nekk wa kaana ah, ajwadu ma yakun li rafi ajwadu ci lu bari ci riwaayaat yi comme imaam al-Hafiz ne noonu la ñëwee ndax lan kaana ajwadu day nekk ismu kaana xabar bi mu nekk lu ñu xadaf waaye loolu am na mu ne wo aw huwa marfu'un mën na nekk tamit wa kaana ajwadu mu nekk marfu'un ala annahu mubtada'un mudaaf mu mu nekk mubtada boo xam dañ koo tofale ilal masdar ci masdar bi wa huwa maa yakunu mooy maa yakunu voilà mu ne wa maa boobu nag masdar ya mooy masdar la xabaru fi ramadan léegi bon doon na wax naan imaamu Nawawi ci boppam nee man laaj naa sama sëriñ bi Ibn Malik xam nga Ibn Malik sëriñu imaam Malik eh, eh, naan eh, la woon bokk na ci sëriñam yi aw aw aw nee na laaj daa Ibn Malik anhu waaw kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam eh, eh, ajwadu googee laaj naa ko ci waaw <laughs> naa bi mu ne ar-rafu ashar ajwadu moo gën a kaana ajwadu moo gën a eh, siiw waaye wan nasbu ajwada loolu jaiz lu mën a nekk la mu ne laaj naa ibn malik anhu mu génneel ma rafu bi ci ñetti wàlla waaye nasbu bi ci ñaari wàlla parce que Ibn Malik euh, ku ah, mooy kii euh, Alfiyat Ibn Malik Ibn Malik moomu nga xam ne Andal Andalousie en fait la juddoo Espagne la juddoo waaye après bon euh, ci wàllu fiqh Malikul mazhab la woon mu nee foofu après dafa toxu daal di dem dëkk Damas bi mu dëkkee foofu nag après kii la ko mujjoon nekk Shafi'i la rahmatullah alayhi parce que moom la gane àddina six cent ginnaaw gàddaay yonent saa sallam génn àddina la six cent soixante douze mooy imaamu kii euh, an-Nawawi euh, quelques années après quatre quatre ans après que la génn àddina mais kii moo ko moo moo imaam euh, kii nu mu tudd Ibn Malik mi moo ko moo ko magoon voilà Ibn Malik six cent la juddu léegi imaamu Nawawi yaa ngi fàttali ko la juddu woon <laughs> Euh, imaamu Malik indi ma naan imaamu Malik pourtant ibnu Malik bee tax 631 la gane àddina moom imaam an-Nawawi ah ci la génn ci la gane àddina génn àddina 676 ah euh, sëriñam bi nag mooy màgg na ko 31 ans voilà waaw bokk na mooy borom xam-xamu luga bu mag boobu rek. ñu ne Alfiyatu ibnu Malik boo ko déggee moom mii la Malik mii la sëriñ la woon ci imaam an-Nawawi moo imaam nawawi ne man laaj naa ko voilà laaj naa ko ci ah Muhammad ibn Abdillah ibn Malik al-Jayyani Jayyan la la la la Jayyan benn bu nekkoon Espagne voilà euh, nekk koo xamante ne ku euh, rëy ay mbir la moom imaam ibnu Malik ah. Euh, wallahu taala a'lam léegi euh, bon léegi mooy kon euh, ginnaaw loolu yeneen jàngat yu am ci xadiis bi mooy ginnaaw tabe googu nga xam ne mooy wane kon lëkkaale ma bunt bi ak jëfi yiw yi waaw parce que juut daa nekk loo xam ne ci fit lay daw waaw mooy ak tabe gis nga li mu wax fii nee na ki gën a tabe sama gannaaw même bu dee xadiis bu am na mooy côté xam-xam te seetloo fii dane kañ lay gën a tabe jam ci ramadan xiina yalqaahu jibril te sëy naa jibril bu dajowoon ak moom bu la ngir jàng li gën a tedd ci kaw suuf muy alquran voilà moo tax boroom xam-xam yi ñoo war a gën a tabe ñëpp waaw léegi nag nit ñi dañoo nekk ay nit ñoo xam ne dañoo matérialiste mercantile ba boo waxee tabe rek benn côté bi kese ñoom côté côté xobbet xobbet kese la ñuy xalaat côté xaalis alors que xamuñ ne tabe gi gën ëpp doole mooy ci wàllu xam-xam parce que mooy lépp doole lépp parce que bu doon am na leneen lu ko gën a ëpp doole suñu boroom du wax yeneen saa salaam mu yokk ko lu dul loolu ah waaw waqul rabbi zidni ilma kon dina ko wax mu wax leneen mooy li ëpp doole waaw kon loolu noonu euh, mooy foofu ñoo ñoo war a gën a tabe moo tax seen xam-xam warul nekk loo xam dañ koy naj wala dugal ko foo xamante ne nii wala kenn du ci accéder waaw kurul ay limite limite yoo xamante ne lu dul xam-xam yoo xamante ne mooy euh, bon loolu waxuñu la ne euh, bul jàngale di laaj xaalis ah loolu waxoon naa la ne man moom de toute façon sama mazhab ci jamono jii ñu nekk mooy képp ku fiy jàngale xam-xamu diine euh, pas comme yii nii ñuy def nii bon yoo xamante ne nii da ngay ja nooy saa waay dóor say prix voilà. parce que doomi jamono ji lépp loo lépp lu gratuit du ñu ko jox li nga xam ne mooy gëddëm waaw waaw loolu du ñu ko jox gëddëm waaw loolu moom lu leer a leer la masala ba wax nañ ci waxat ci taxuñoo wax waaw waaw kooku kenn manu ko ah sawaay mais fo foo mu nekk xam-xam boo xamante ni manu la ñàkk nit ñi xam ko parce que bu dee xam-xam la boo xam manu la ñàkk nit ñi xam ko mu dóor ci prix yoo xam ne eh, gars yi duñ ci accéder loolu amu ci droit loolu moo amu ci droit waaye bu dee xam ne ñeneen a ngi jàngale ñeneen a ngi kii léegi moom yii bu ko neexee mu am yoo xam ne daal man daal damay jàngale xadis waaye nag pour nga ñëw pour nga jàng xadis moom foog ngaa fay <laughs> ah du gis nga Yaqub ibn Ibrahim lu doon def ad-Dawraqi te sëriñ la ci imaamul Bukhari imaamu Muslim imaam Abu Dawud at-Tirmidhi an ibn Maaja ku nekk toog nga laa wax mu jàngal la <laughs> waaye te moom da doon xadiisam boobu nga xam ne saay képp kum ko waroon a jàngal da ngay joxe diinaar yi saay day teg ñaari diinaar wala ñett waaw te diinaar équivalent cent cinquante euros la <laughs> benn bi saay moom ngay fay ngir mën a jàng xadiis bi waaw te lool bu doon lool lu ñuy jamale ci ñoom imaamul Buxaari yi du jëli xadiis ku mel ku mel noonu voilà <laughs> mooy parce que moo tax ma Imam Suyuti wax mooy dëgg mooy du luñ joyal ne ne ku ñëpp mais euh, ci ay tënkam voilà kon mooy xam-xam nit ci la war a gën a tabee boroom xam-xam yi ñoo war a gën a tabe waaw te niñ tabee si ci xam-xam googu ci lay feeñ seen leneen yéwén ci seen jot ginnaaw bi ñu defee li nga xam ne mooy seeni farata bu dee am na ñu mën a dimbali ci seen jot euh, ñu def ko loolu lépp di tabe waaw waaye tabe tamit ci li leen yàlla dénk ci wàllu am-am ñi ci mën a dimbali ak yu mel noonu du ñu yem rek ci farata xam nga tabe moom buñ ko waxee nekkul ku yem ci farata kese non kooku day dépasser foofu ak ihsan la mooy ak rafetal loolu daa dépasser loolu ah voilà nekkul ci minima yi kese ngay yem boo yemee ci minima yi moom loolu taxul ñuy wax loolu ku nekk war koo man léegi kon mooy loolu dafa nekk lu am am solo léegi nag mu am beneen affaire yoo xamante ne du ñu mën a jàng fi mooy li mu ne fa yuda yi Seydina Jibril da doon daje Yonent saa salaam fii kulli laylatin min Ramadan guddi gu nekk ci Ramadan fa yuda risul Qur'an muy jàngante moom Al-Qur'an loolu xam nga gisoon nañ ko ci xadiisu Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha bi mu doon bi nga xam ne Sayyidatu Fatima moo ko waxoon ah. radiyallahu anhuma te Seydina Abu Hurayra nettali na tamit xadiis bu mel nii di wax Seydina Jibril alayhi salaam bu mu doon dajeek yonent bi sallallahu alayhi ñuy jàngalante alquran kon euh, loolu mooy li nga xamante ne nii mooy dëgg-dëgg li ëpp doole ci weeru koor mooy di nafar di revisiter alhamdulilah li nga xam ne mooy alquran rabbil alamin bi nga xam ne ci weer wow lañ ko wàcce te waxoon bon waxoon naa ko fi mais xaw na yàgg peut-être euh, xamatuma sax ci ban occasion kenn nit mënoo ñëw ne bon de toute façon talaawiix yeneen saa sama masala talaawiix comme niñ koy defee nii ma ne la est loolu moom de toute façon masala yoo xam ne xam nga romboon nañ ci buntu biñ la doon wax sànq bi ñuy tàmbali ne la bunt boobu xadiis yu mel noonu xadiis yooyu daanaka yu bari ñëw mënoon na nekk fii.